muy prophétie ak mayu yàlla ñu ngi ko doon xool ci am-am ak prestige te gis nga loolu ba léegi nii deñul loolu ba léegi moo am mooy ne boroom xam-xam boo xam ne yow amoo de toute façon amoo yow riche ah yow loo fi man di waxit gàmmu ku riche ki moo wala conférence waaju am alal yi mooy ëpp sa bopp moo lay ëppale nit fuuf bokkuñu sax ndax lan moom moo am moo tax waykatu arab ba ne woon ra'aytu an-naasa qad maalu ila man indahu maalu wa man laysa lahu wa man laysa lahu maalu fa anhu naasu qad ra'aytu nnaasa qad infaddu ila man indahu fidda wa man laysa lahu indahu fidda fa anhu nnaasu qad infaddu mu ne man gis naa nit ñi daldi di wëy jéng jëm ila man indahu maalu ci koo xam ne boroom alal ku am alal nit ñépp daal di jëm ci moom ndax alal ji mu yor ndax alal est roi gis-gis bi nga xamante ni mu gën a siiw ci àddina bi léegi ak jamono jooju du léegi de même bu dee léegi dafa gina a kii dafa gën a intensifié wu ndax ñàkk gu ma ndax ñàkk gi léegi la gën a tane fuuf ah. léegi moo tane fuuf jamono yu njëkk yi de li ñu mën a xéewalu yàlla yi dafa gën a yokk gën a takkarnaasi nit nag dafa nekk koo xam ne jaxud la moom juxuut la moom moom jaxuut la mooy day daldi xéewal lay gis daldi xéewalu yàlla waaye daldi gëmm ci bëtam ne lii du xéewal ku ci nekk jàpp na yow jamono ji ji weesu moo gënoon a neex sa bos du dëgg ah. loolu ay impression loo am rek la waaye léegi nga xam ne xoolal nouvelle technologie yeeg yooyu kan moo soxlaat léegi ab tablette bu ndaw ngay yor yor fi bibliothèque àddina bi mais imagineel Serigne si doon wër di jële dëkk ba di dem ba ay Mauritanie ndax benn téere yow loolu dalaa dal yow dal na mais lekk gaa yi nga xam ne bu ñu lekkoon ceebu jën du ñu raxasu ndax man koo wan gaa yi ndax koo ko wax du la gëm du gëm ne wax nga dëgg doo raxasu ndax koo ko wax muy weddi nga teg ko mu xeeñ ko loolu dañ koy yow da nga koo dund yow malgré li ngay kaas yépp tey la sa ceeb gën a niin ngay kaas dañoo kaas ne nit lay lool rek nit moom mooy xéewalu yàlla yi yaarifuuna ni'matallahi thumma yunkiruuna yàlla nañu yàlla bañ a boole ci ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy xam xéewalu yàlla ba pare daal di weddi ne lii xéewalu yàlla loolu nag mooy yow lu la yàlla defal ngay xool ne lii nii du dara du aw ma ndara naada ña ma jiitu woon ma ginoon a neexal dund loolu loolu mooy mooy weddi dëgg xam nga al kufru kufru bi ne kufru ni'ma mooy nga daldi weddi suul jëf li yàlla def yépp ngir yow rawatina def la jullit ba pare yoral la sa lépp malgré danga fee gis kenn ku deewu xiif mais coow li coow li muy bari mas ngaa dégg ñu ne dañoo dee ndax dañoo xiif loolu bu amee ñu néew la te ñiy protester di wax loolu ñoom masuñu xiif sax du leen dal fu ñu nar a am lu ñu lekk mais nag jàpp nañ ne buñ nee mu ngi dox xaw ma man lan lan moo tax sax ñuy xalaate lool mais dafa gënoon a metti mooy ne nit ñi lool la mooy jàpp nañ ne ak mayug yàlla ak yooyu ci prestige ak alal la nekk sëriñ boo xamante ne ay super ngay dugg wala boroom xam-xam bu dugg super kooku gaa yi duñu fi nekk di ko amal benn solo dañ naan kii bu amoon dara fa yàlla am mooy au lu mu deedee nag ab super boo xam ne wala ba ab Mercedes boo xam ne dina ci doxi soxlaam waaye koo xam ne ci arrêt bi lay taxaw di sonn na nitu yàlla la lii daal war nañoo seeti mbiram lu tax ñu koy seet ndax ñoom qad maalu ila man indahu maalu dañoo jéng jëm ci ñi nga xam ne ki nga xam ne moo am alal képp nag koo xam ne amoo alal gaa yi daldi dejeng <laughs> mooy dootuñ jéng ci yow de dañuy waaye duñ la faale jéng jëm ci yow dañ lay dañuy jéng wëllif la bàyyi la fi dem ci ñeneen waaye tamit ñu ngi bëbb ñoom ñépp jëm ci ñi nga xam ne ñooy yor fidda argent xaalis bi ñi ko yor ñooñu la seen gàmmu di xumb ñooñu la seen ndaje xumb bu ñu wootee ñépp ñëw lu ñu bëgg ñépp nekk mais yow amal xam-xam bu sell yii boo ko amul ay yàgg kuy ci àllu kaañ bee yem kenn du la faale ku amul loolu nag gaa daldi dootuñ daldi bëbb wëllif la dootuñ du ñu jëm ci yow ak prestige alal ak prestige waajee siiw moo gën a moom moo gën am écho ndax moom la média yi siiwal même bu dee day damm yax di wax lu ko neex bu wootee ak yow mi am xam-xam te yow meloo kenn du la déglu yow kenn du ñëw boo wootee ñeen ni ñu rëcc ba ñëw sax tem ñu leen naan non saa yi day déconné quoi ndax lan amuñu culture xam-xam amuñu ko nettali ay histoire yoo xam ne à nelaw dëbu la rek à dormir dëbu taxaw di nelaw yooyu la ñu bëgg nga leen ki juux nag te yaa prestige léppay fees ñu naan tey di ak a feesoon xumboon na mais léegi est-ce que xumb moom la ci yàlla soxla mooy ne nit ñi loolu lañ mas a def